أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi wal raabi'i wal xamsiin ba'dal mi'atayn وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال qultu ya rasula allahi haddithnii bi amrin a'tasimu bihi qaal qul rabbiya allahu thumma istaqim qultu ya rasula allah maa axwafu maa taxaafu calay fa axada bilisaani nafsihi thumma qaal haadha rawaahu tirmidi rahimahullahu taala wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu alxaafidu nawawiyu mu ñëwaat ak ñun fi nga xam ne moom la ñu yemoon ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ muy chapitre deux cent cinquante gisoon nañ xadiis mu ne woon waan abi abdirahman bilal ibn alxaaris moom lañ mujj woon gis ne ñetti xadis lañ boole woon almuzani radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal inna rajula la yatakallamu bilkalimati min ridwanillahi ta'ala ma kaana yadhunnu an tablugha ma balagat walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille cinq cent dix-sept mu ne waan Sufyaan ibn Abdillah Abdullah mu ne mu ngi jële ci saxaaba mi nga xam ne moo tudd Sufyaan ibn Abdillah radiyallahu anhu yal na borom bi gërëm ko annahu qaala nee na qultu nee na dama wax ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam haddithni dooma nettali bi amrin ci mbir moo xam ne a'tasimu bi dama ci mooy cramponné ci téye ko te duma ko ba ba am najaatu waaw waaw ba am li nga xamante ne mooy najaatu mooy ak falaaxu ak mucc qaala mu ne ma qul waxal rabbi allah borom bi rabbi sama borom allah mooy yàlla mu ne waxal rabbi allah kii sama borom di ma màggal di ma yar di ma tette di ma defal lépp mooy allah mooy yàlla gëm ko te nga coow wooral summa istaqim ginnaaw nga coow wooral rek ci ngëm yàlla goo nga wax ne rabbi yàlla li nga xam ne moom la impliqué wu qultu nee na ma ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa axwafu ma taxaafu alay waaye ren ah man ñi nga xamante ne maay Sufyaan waa lan nga gën ragal ci man lan nga may gën ragalal loo xam ne loo xam ne man na maa alak lu noo xam ne ci man la ne nee na fa axada bi lisaani nafsi yonent bi alayhi salaatu wa salaam wan ko boppam téye ko eh, génne làmmiñ ji téye gi xaala mu ne ko hada lii mooy làmmiñ moom laa gën a ragal ci moom laa la gën a tiital mu ne rawaawu soloo na ko al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax saxiixun bu wér Allahu akbar léegi xadiis bii nii dañoo gisoon xadiis bi daanaka gisoon nañ ko lii beneen façon bu mu ñëwee kese la ñene waay ma ne la waaw waaw waxuñ ne woon nag boobu annoncé wu ñoo ne dina moo doon xadiis numéro quatre cinq ci baabun fil istiqaama imam an-Nawawi mu ngi ko waxe woon wa an abi amrin wa qila abi amra sufyan ibn abdillah radiyallahu anhu qala qultu ya rasul allah qul li fi al-islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu muslim rahmatullah alayhi mooy même hadis bi la <laughs> waaw daa ñëw nag ci terme yu wuute comme ni ko imaamu Tirmidhi di waxe mooy boobu na ne woon mu ngi jële ci abu amr wala abu amra tuddoon sufyan di doomi abdillah radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qultu damaa wax ya rasulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qul lii wax ma fi l islam ci suñu wommatu gi l'islam yi qawlan wax joo xam ne laa asalu annahu ahada ghayrak duma ko laaj keneen ku dul yow loo xam ne boo ma ci tontoo damay doy duma soxlawaat di ko laaj kenn qaala yeneen saa sam ne ma qul waxal amantu billah gëm naa yàlla summa ginnaaw gis taqim nga coow woorlu nga coow wooral ci li amantu billah nag di laaj waaw loolu mooy hadis bi bii da <laughs> hadis ni qultu ya rasulullah hadis ni bi amrin maa ngay ñaam nga daal li may xamal nettali ma mbir moo xam ne atasimu bi moom lay jàpp waaw te duma ko ba te duma ko laaj keneen soxlaw ma keneen danga ciy doy waaw mu ne ma qul waxal rabbi allah mooy amantu billah rabbi allah mooy gëm yàlla mooy yàlla laa gëm comme ça borom moom lay jaamu summa <laughs> istaqim ginnaaw gi nga coo wooral nag ci yoonu yàlla léegi nag lii yokk bi nag moo moo amuloon fële mais hadis bi gisoon nañ ko qultu ya rasulallah ma axwafu ma taxaafu alayhi fa axada bi lisaani nafsihi summa qaal hada voilà loolu gisoon ba ñuy gis hadis bële waxoon nañ la ñu ko solo woon imaamu Tirmidhi ci la léegi nag nañ jël kon imaamu Tirmidhi mii mu ne moo wax fii moom nan la ko indi al imaam que ñoom kese ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi indee na ko hmm? euh, indi na ko ñetti bërëb voilà kulli fil islaami qawla la salwanu ahadan ghayrak comme bële waaye axbir nii bi amrin fil islami la salanu ahadan ba'dak ñëwee na ci kàddu yooyu ci imam ahmad waaye ñëwee na eh, mu ne foofu mu ne anna rajulan qala ya rasulullah léegi ya rasul murni fil islam bi amrin la salanu anhu ahada waaw imam nu maaja nag indi na ko comme kàddu yi nga xam ne moom nekk nii ci riyaad bi comme ni ko imam eh, abu eh, isa at-tirmidhi indi mu ya rasulullah haddithni bi amrin a'tasimu bihi qala qul rabbi allah thumma istaqim qultu après mu wax waaye yeneen saa salaam maa aksaru foofu maa aksaru la wax maa aksaru maa taxaafu alay ana lan mooy li gën a bari loo may ragalal loo may tiital fa axada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi lisaan nafsihi thumma qaal hada lool mooy bu imaam ah, ah, kii nu mu tudd Ibn Maaja léegi nañ jël al imaamu ad-Daarimi it sëriñ imaamu Abu Isa tamit. Euh, indi na ko ya rasulallah axbirni bi amalin fil islam la as'aluka anhu ahadan qala ittaqillah thumma istaqim boobu ci kàddu ist ittaqillah thumma istaqim hmm? mu ne qaala qultu summa ay shay après lan nga may mooy loo may dénk loo xam ne ma def ci ata qaala fa ashara ila lisaani noonu la ko imaam ad-Daarimi rahimahullah yeneen saa saam junju euh, indiqué li nga xam ne mooy làmmiñam léegi mu ngi noonu gis nañ imaam muslim kàddoom yi moom la ko gisoon koy gis année quatre-vingt-cinq léegi al imaam abu isa mu ngi ko di abwaabu zuhdi an rasulillah sallallahu ma jaa fi hifdhi lisaan mu ne haddathana suwayd ibn nasr mu ne nettali nañu suwayd ibn nasr di suwayd ibn nasr ibn suwayd al marwazi abul fadli at-tusaaniyu di ash-shaah le siiwoon gane àddina vers les années cent cinquante génn àddina l'an deux cents quarante dix ans moo desoon mu nekk centenaire am ñoo ne ne deux cent quarante et un bu boobaa quatre-vingt-onze ans leen rahmatullahi alayhi ah, moom muy siqa bu mag rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana ibnu al-Mubarak mu nekk ñu xabaar mooy ibnu al-Mubarak bi Abdallah ibnu al-Mubarak ibnu Wadih al-Hanzali at-Tamimi mawla Abu Abdirrahman al-Marwazi al-Khurasani rahmatullahi alayhi gane addina 118 génn addina li nga xam ne mooy 181 rahmatullahi alayhi an Ma'mar moo ko jëlee ci Ma'mar bi Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa rahimahullahu ta'ala as-San'ani al-Basri hmm? rahmatullahi alayhi al-Basri as-San'ani gane addina 96 génn addina li nga xamante ne mooy 150 rahmatullahi alayhi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 noonu la tuddoon waaye moom euh, euh, muy Abdurrahman ibn Ma'iz nag la waaye moom euh, Muhammad hmm, ibn Abdurrahman hmm, an Abdurrahman ibn Ma'iz Muhammad ibn Abdurrahman ibn Ma'iz al-Amiri rahimahullah ñenn ñi nag ñoo ne non Muhammad ah Abdurrahman ma nga <laughs> du Muhammad ibn Abdurrahman ibn Ma'iz non Abdurrahman la tuddoon <laughs> te noonu la ko imaam at-Tirmidhi indi moom dane Abdurrahman ibn Ma'iz waxul na Muhammad ibn Abdurrahman waaw ah, am ñu ne non non non non non juloo lépp Ma'iz ibn Abdurrahman nee na noonu am ñu ne ñu ne bale ñu ne Abdurrahman ibn Mu'az la al-Amiri al-Hijazi <laughs> maqbul la woon mooy koo xam ne ay xadiisam day soxla ku ko taaba ku ko topp rahmatullahi alayhi Hmm? moom an Sufyaan ibn Abdillah Saqafi moo ko jëlee Seydina Sufyaan ibn Abdillah ibn Rabi'a ibn al-Haarith Saqafi Abu Amr ñi ne Abu Amra at-Taa'ifi ñoon sahaaba Yonent bi alayhi salaam kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko rahmatullahi alayhi moom la Seydina Omar moom la defoon son gouverneur moo ko toogaloon fi nga xam ne mooy Taa'if moo fa doon léegi qaala qultu radiyallahu anhu nee na damaa wax ya Rasuulallah haddithni bi amrin a'tasimu bihi qaala qul rabbi allahu thumma istaqim qultu ya rasula allah ma axwafu ma taxaafu alay fa axada bi lisaani nafsihi thumma qaala hada hada hadithun hasanun sahih mu ne wala imam Tirmidhi du ñu wan ne gis nga kàddu yi nga doon wax sànq version yu bari même hadis bii la wa qad ruwiya min ghayri wajhin an Sufyan ibn Abdillah as-Saqafi mu ne te hadis bi soloo nañ ko lu wuteeg wàll wii lu dul benn wàll mooy ci wàll yu bari la la bëgg wax jële ko ci Sufyaan ibnu Abdillah as-Saqafiyu radiyallahu ta'ala anhu tudd nañ ci yi nga xam ne ñoo ñëw ci musnadu imaamu Ahmad imaamu Muslim na ko noon imaam Ibnu Maaja ak imaam Ibnu yi nga xam ne mooy as-Samarqandi di imaam ad-Daarimi alal jamii kon hadis bi côté qul rabbi allah thumma istaqim mooy qul amantu billah thumma istaqim di ko delloo ca la alquran waxoon waaw inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة voilà ألا تخافوا ولا تحزنوا ñu ngi ko doon gis fan yee kon mooy loolu la dénk Seydina Sufyaan ibn Abdillah mooy ñi nga xam ne a inna alladina qaalu dañ ne rabbuna allah moo tax mu ne ko qul rabbi allah waxal ne borom bi rabbi sa borom allah mooy borom bi mooy yàlla summa istaqim inna alladina qaalu rabbuna allah borom bi di allah mooy suñu borom summa istaqaamu ginnaaw gi nag ñu coow wooral ca ku nangu yàlla nekk sa borom mooy ndigalu borom bi dañ ciy tënku di seet sa borom ci lépp waaw tereem yi nga koy sori waaw kay ba pare doo ragal doo yaakaar doo wéeru lu dul ci moom mooy nga xam ne nee nga mooy sa rabb mooy Allah côté boobu gisoon nañ ko ci hadis boobu côté boobu léegi nag mu defee ñu côté bii nee na summa qultu ya rasulallah fa qultu nee na ma wax ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maa axwafu maa taxaafu alay ana lan nga ma gën a ragalal lan nga ma gën a tiital Allah nee na fa axada bi lisaani nafsihi yonent bi alayhi salaatu salaam jàpp lam nañu boppam Allahu akbar summa qaala Abdullah ginnaaw gi mu ne ko haaza lii lii moom laa la gën a ragalloo jeex na lii moom moom laa la gën a ragalloo <laughs> lii nii laa gën a ragal mu dal la mooy mooy mu mu ñu yoral la musiba loolu lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bii nga xam ne moom lañ nekk hmm? mooy mooy lan loolu mooy baabu tahrimil ghiba wal amri bi hifdil lisaan buntu bi wax xaraamal jëw ak digle gu ñu digal ci ngay denc ngay garder di wottu sa làmmiñ moo yonent bay saa saam saxaaba bi bi mu ko laajee lan la gën a ragal ci moom daf koo génñi làmmiñu boppam ne ko lii waaw waaw te Seydina Mu'aaz xadiisam bi nga xam ne ñu ngi koy gis ci kanam moom itam yoneen saa sam loolu la ko defoon daa daa laa génne lam nañu boppam waaw ne ko kuffa alayka haadaa fa axada bi lisaanihi qaala kuffa alayka haadaa qult yaa rasuulallah wa innaa la mu'aaxazuuna bimaa natakallamu bihi qaala sakilatka ummuk wa hal yakubbu nnaas fi nnaari alaa wujuuhihim illa hasaidu alsinatihim voilà mooy boobu bi muy jàngal Seydina Muaz dafa tàllal lam nañu boppam jàpp ko ne ko Muaz kuffa alayka hada waaw ak ki mu doon président boroom xam-xam yi njiitu boroom xam-xam yi yawmal qiyaam muy Seydina Muaz aarafu naasi bil xalaali wal xaram gina xam nit ñi fiq ci seedeb yonent bi alayhi salaam teewul yonent bi alayhi salaam ne ko Euh, euh, ne ko euh, moom ne ko na nga fegal sa bopp lii tàllalal ko xëccal ko lan ñu boppam noonu la def fii waaw di jàngale par des gestes mu nañ nga xam ne nit ki du ko fàtte waaw keroog nee na ma gis nga sa sëriñ ba may wax nopp boppam la jàpp taw yi ne ma lii nii moytu ko waaw comme bii lan nañu boppam la yoneen saa sallam génne ni lii waaw waaw moo taxoon ma ne la woon li gën a dangereux ci nit loo xam ne bu ko préservé préserver na léppam bu ko préserver wul préserver wul léppam préserver wul léppam mooy moo ko moo ko sàggane mooy làmmiñ léegi am na benn benn laaj nag buy taxaw boo xam nañ naan ah mais attends man am naa benn affaire boo xam ne jaaxal na ma parce que yonent bi alei kat dañoo waxoon ne euh, ala fil jasadi mudgha ala waawee ala yëgu ma yëgal nekk na ci suuxu doomu aadama bi mudra ida saluhat wa ida salahat salaha aljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wa hiya alqalb gisoon nañ ko xadis cinq cent quatre-vingt-huit xadis sayna an-Nu'man ibn Bashir baabul wara'i wa tarki shubuhat waaw foofu yonent way sa sam ne woon na xalaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa fattal ñi leen nopp yi ma wax leen nekk na ci suuxu doomu aadama yaramam yaramam bokk aw suux aw dog woo xam ne ida salahat wala salahat bu baaxee saluhal jasadu kullu yaram wi yëpp a yéwén mooy baax waaye wa ida fasadat bu yàqoo fasadal jasadu kullu yaram wi yëpp ay won mel ni ñu ne ko lan mu ne loolu mooy xol waa léegi man lan la làmmeñ xol di de yoneen saa wax lool fii nag làmmeñ ah surtout ci hadith sayna Mu'adh bi radiyallahu anhu moo tax lii ñuy wax nii manoon nañ ko wax foofu mais euh, amaana buñ ñëwee foofu daal di koy rappeler mooy parce que yonent bay saa ko woon ginnaaw bi mu ko waxee alaa ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi qultu bala ya rasul allah qaal sallallahu alayhi wa sallam rasul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad thumma qaal ala ukhbiruka bi milaki wala malaki dhalika kullahu qultu bala ya rasul allah fa akhadha bi lisanihi qaal kuffa alayka hadha allah neena yonent bay saa saam ne ma ndax duma la xabaare li nga xam ne mooy boppu mbir yi nekk kenoy mbir yépp suñu diine jii waaw nekk njomboxtal gis nga boosu gëléem la ca gën a kawe gëléem gi la gën a kawe mooy boos bi la gën a kawe ci suñu mbir mii nee na ma ne ko ah kay man Muaz radiyallahu anhu yow yi ndawal yàlla saa sa mu ne ko rasul amri l'islam mbir yëpp mooy womatu mooy l'islam boo ko bawee torox nga lépp mooy loolu waaw te boo ko téyee ci ngay texee lépp ça tourne autour de moom waaw loolu mooy rasul amr wa amuduhu kenoom nag mooy as-salaa as-salaatu imaadu diin wax na ko feneen mooy keno poto bi bopp bi mooy dala ko image defal la ko image bopp bi mooy l'islam li téye bopp bi di keno gi mooy julli wa zirwatu sanami la nekk nag ka la nga xam ne point culminant mbir yi loolu nag mooy lan mooy al jihaad mooy jihaad waaw après mu ne ndax duma la xabaar li nga xam ne moo moo moo bi malaaki zalika kulle li nga xam ne lii ma wax yépp li nga xam ne moom mooy centre de commandement centre névralgique bi nga xam ne yii yépp mën nañu ne moom ça tourne de moom mu ne ko qultu balaa ma ne ko waaw yow ndawal yàlla saa saa mu jàpp lan nañu boppam nga ne ma waaw kay ndax looloo kon tax mu daal di digal Seydina Sufyaan ibn Abdillah as-Saqafi bi mu ko nee lan ngay gën a ci man mu ne ko sa làmmiñ mu ne ko waaw ma ne ko nga ne ma waaw kay nag man nag loolu mooy sans problème quoi parce que hadis bu le bu Seydina Nu'maan bi dane li nga xam ne moom moom moom suux li nga xam ne ci yaram loo xamante ne bu baax bu bonee baax mais xol la waxul la amee waaw ñu ne la ñaari tontu am na waaw bu dee yi nga xam ne ñoo feeñ benn mooy làmmiñ moo gën a garaaw ci yi feeñ bu dee li nëbbu nag mooy xol mooy bu baaxee lépp bu bonee lépp baax waaw waaye tontu bi gën a kii mooy insha allah mooy ne làmmiñ nekkul lu dul lantinoorub xol <laughs> làmmiñ lantinooru xol la mooy lan mooy porte parole xol làmmiñ xol la mu bëgg ki koy manifester ci ay parole yu ay kàddu yu nit ñuy dégg mooy làmmiñ mooy kon bu la nee kumpaale kaada mooy boo boo boo maîtriser sa làmmiñ fekk na kon maîtriser nga sa xol te defar nga sa xol waaw moo tax mu ne loo xam ne bu iza saluha saluha al jasadu kullu yaram yëpp ay baax xool bi bu baaxee lan la ñuy njëkk defaru <laughs> moo tax ku baax du wax ay wax yu génn gaam yooyu waaw ay non fii mu ne yéen yooyu yëpp bu leen ko xool ku waa man mii nga xam ne saab xol daa baax déedéet dañ naan la non non non arrête arrête ce que saab xol daa baax waaw. man nga xam ne bëgg man man mii sa xol baax dañ naan la déedéet te yow sa jëf yëpp sa biti lépp a ñaaw loolu dañuy xam ne yow na ngay wax loo xam ne wute naag yi mu demee parce que bu sa xol baaxee day manifester wu ci biti day transcender wu génn ci biti yeneen saa sal nag xamal ñu kon affaire boobu ko quoi nañu bu biir bi bu baaxee mooy day feeñ ci biti da koy feeñ ci biti ci biir ñëkk a feeñe mooy amee bokk na ni ñuy détecter ndax nit kii nit ku sàmm la nit ku intègre la nit ku amub yar la bu amub teggin xoolal ni muy waxe waaw xoolal waxam est-ce que xolam baax na làmmiñam moo la ciy njëkk a gide waaw làmmiñam moo la ciy njëkk a gide waaw waaw <laughs> moo tax la Zuhayr ibn Abi Sulma waxoon mooy am waaw waaw nan la ko waxeeti woon waaw lisaanul fataa nisfun waaw wa nisfun fu'aaduhu waaw gis nga lan nañu jam si benn wàll la xolam di beneen wàll moom laa la doon wax ne parce que ñoom ñaar kii mooy <laughs> mooy seetu en fait boo ko jëlee ci image boobu day jàll mooy seetu xol li nga xam ne yow xol seetoom mooy làmmeñ falam yabqa illaa suuratal wajhi wad dami waaw wa kayin wa wa kayin wa kamin riimin loolu saa bu wa kayin min ri'in laka mu'jabin ziyaadatuhu aw naqsu aw naqsuhu fi takallumi lisaanul fataa nisfun wa nisfun fu'aaduhu falam yabqa illaa suuratal wajhi wa <laughs> waaw mooy gis nga nit bari waana ku la yéem nga gis ko nii ci biti mu la apparence am bitim ah kii de moom di toog jalsatal udaba wal kurama di toog tooginu ñu bari teggin ñi ñu tegginu ndekete yoo pataas bu nëb la bu ñu bu ñu bu ñu saupoudré ay affaire yoo rafet de <laughs> màggatam tongorong la boo xamante ne nii nekk ci yéerey féet bu bees waaw <laughs> waaw attention de bu waxee nag ziyaadatuhu la koy yokk ak téyu ak tali ak ak ak nga fonk ko ca aw naqsu wala la koy wàññi nga ne ah ndeke de sawaay daal man fa ma ko yaakaare woon ndeke loolu li ko la koy mooy fit takallumi mu ngi ci bu waxee <laughs> lu tax ndax lisaanul fatta nisfun wa nisfun fu'aduhu mu ngoog parce que mooy miroir <laughs> moo tax yonent bi saa saa du ñu xamal ne mu ne Sufyaan li ma gën a ragal ci yow mooy mu jàpp lan nañu boppam moom alayhi salaam ne ko hada lii lii lëkkaale ma bunt bi kon leer na waaw kon loolu xadiis bi lënt lënt bi yaa fay j'espère que dañ na walillahi alhamdu wal minna mooy xol waaw xol mooy li nga xam ne bu baaxee lépp baax alhamdulillah waaye lan nañ moo ñuy wan lu xol mel waaw boo sa làmmeñ nag bokk na ni ngay yare sa xol mooy sa làmmeñ nga maîtriser ko di xool lan ngay wax bala ngaa wax ak bala ngay def dara lool mooy ko xolam baax inna fi dhalika hmm, la dikra liman kaana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid waaw waaw <laughs> loolu la alquran wax loolu la alquran billahi bu saa wax inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid ci suuratu bi nga xam ne mooy qaaf boo amee xol moo lay may bala ngay wax ngay xalaat lépp loo war a génne sa làmmiñ nga xalaat ko waaye ki nga xam ne xolam baaxut moo du maîtriser yooyu day tàllal làmmiñam rek di pël pëleeke mbal mbili wal iyaadu billah wallahu ta'ala